dafa tourné waaw wan leen gannaaw wan ne leen waytakuma man amarakuma bi hada toskare ñeen leen kan leen digal lii ñu naan ko rabbuna kisra shahanshah malikul muluk waaw wal iyaazu billah kon gis nga lu rafi waay wax mooy a cheikh Muhammad Ali Adam al Éthiopie taghammadahu Allahu bi rahmatihi al daal di woon wax gis nga façon galgali seytaane yooyu ngay dégg ci ñoo xam dañ naan ay boroom xam-xam la ñu koy wax loolu yaa axal muslim loolu bu mu la wor bu mu la wor bu mu la perturbé non yow hein hein li nga la amal solo li la amal solo mooy li yonent bi alayhi sa salaam newoon waaw nag ndax innal muhibba nag liman yuhibbu ah lay nirool kay waaw ki sopp mais ki mu sopp kay lay fexee nirool xanaa loolu loolu kay xanaa mooy li jaaduwoon <laughs> waaw waaye comme niñ ko gisa woon rek ci jotaay bee ñu wees di woote ak am sopp <laughs> waaw te yow saa su ne yaa ngi def lu wuteeg moom xam nga ne loolu <laughs> fil qiyaasi badi'u waay <laughs> loolu xam nga ne loolu lu yéeme la waay waaw waaw te gars yi dañ lay bëgg a ñoo xam ne ay contre modèle lañ bu dee ñun suñu réew yi nañu xool sëriñ su baax ji fi ne woon radiyallahu anhu ana kan moo ci xuuf sikki moom a Cheikh Seydi El Hadji Omar Al Fouti Tall xoolal euh, image bi nga xam ne moom la ñuy wane ne moom la bi ñu ko desin wala muy euh, euh, dessin la xaw ma photo la man wóoruma waaw loolu dara wóoruma ci waaye xoolal est gis nga ñu dafa dafa dafa dafa dafa amul sikki moo la déet Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu photom loolu moom photom la bi mu joree kii bi euh, parapluie bi amul sikki wala daa xuuf sikki boobu wal iyaazu billah ak Cheikh Ahmadul Khadim gis nga euh, photom boobu noonu mais gis nga sikkim ba ca suuf ca ca biir di feeñ ca biir te dafa ko doon ak Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mais gis nga duuti moom boo moom daa feeñ de mu leer nañ gis na ni mel waa léegi dama lay laaj yow Sénégal boo ci génnee nii kan ngay topp <laughs> bu dee ñi am sëriñ laay boo ci génnee ñii kan ngay topp kan kon il faut ñu arrêter suñu caaxaat yi loolu nag dama koo joxe comme exemple ngir war la ne bu bi kenn yow mi nga xam ne ndax gaa yu bari dañ naan voilà mooy li ma doon wax lu jotaay bi weesu naan ay sëriñ waa Fota sëriñ yi nga gis nii voilà nangam ñoom ñii nangam ak nangam ma ne après ah, yow ñu mën a tuddal nii daal euh, léegi kàntaar ñi ci suuf def leneen ma li am solo mooy lan ki dëppoo fi yonent bay sa saam ne ak jamono ñu mën a dund waaw c'est loolu mooy dëgg loolu mooy li nga xamante ne moom la ab jullit di melawoo. mais pas voilà tout le temps rek hein mu ngi ci ay affaire voilà euh, waaw ñoom diw taqlidul a'ma googee nit loo ko roy roy roy dara lii balance bi mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te dëgg dëgg ah ah mooy euh, li nga xamante ne nii mooy yonent baay saa saam dëgg-dëgg ngay roy ndax mooy modèle bi suñu boroom wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw kon nag amub lëgëy jaru ko hatta dirigeant musulman yi nga xam ne xoolam moom du musulman bi am na ñoo xamante nii dañuy imposer ne daal l'armée kenn du fi am sikkim wala ku ko fi am da nga koy wax walla a'uuzu billaah jone la réew mi am réewum jullit la réewum jullit la waaye dirigeant yi def nañ lu yées ñu jël décision yooyee ba pare naan loolu parce que ci la bu ñu bu ñu watee seen kii bi ci la ñuy gën a nekk ci la ñuy gën a mën a euh, euh, jouer leur rôle l'armée wala gendarmerie wala euh, kañit l'islam kañ la doon ubbi dëkk yi jamono yonent bay saasaam amuloon ay xare yonent bay saasaam doonu doon xare abwaabu waasun ushayrun summa ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanu summa buhraanu uhdun waqatul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysii'un wal ahzaabu laa tanami qurayzatun summa lihyaanun hudaybiyyatun wa ghaabatun khaybarun waadil quras talimi wa umratun lil qadaa fathun Hunayn wa ghaabatun fathun Hunayn wa taa'ifun tabuukun li ruumin fii qusuurihim yonent bi saa saa xarawul woon noonu lépp xare yi li li ma fi wax nii yëpp Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Maalik li ko wax ci xilaas loolu lépp da koo xare nu nu nu nu meloon ak saxaaba yi nekkul ñoon ñoo xam ne boroomi sikkim lañ nekkoon yu sëq te gudd waaye tamit est-ce que ginnaawam. bi Seydina Abu Bakar ne xalifa radiyallahu anhu Seydina Xaalid ibn Walid jiite li nga xamante ne mooy armée yi di dugal l'islam ci gox yi ay Yaman ak ba ci Iraq dem ba euh, Palestine mais ñooñu luñ meloon dañoo xuufoon seen seen sikki bi parce que da leen doon déranger ngir xare da leen a ma sa déranger ginnaaw bi Seydina Umar ibn Xattaab bi mu ñëwee ci ginnaaw ñu ñu ñu ñu àggale fatha Filastina ba ni muy istilamu ah euh, ah. Euh, li nga xam ne daal di recevoir les clés de baytul maqdis Jérusalem di Jérusalem ci loxoom moom Seydina Omar radiyallahu anhu amul woon sikkim ak ñam àndaloon ñoom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoom Seydina Muaz ibn Jabal ñoom Seydina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñoom Surahbil ibn Hassan radiyallahu anil jami' nan lañ meloon ay dañoo xuufoon seen sikkim da ginnaaw Seydina Ousmane bi gën a yokku mbir mi ba biir Ifriqiya ñu dal Égypte loolu loolu da leen a dérangé woon ginnaaw gi xulafa ur-rashidun bi ñu fi jógee dawlatul umawiyya dawlatul abbasiyya ainsi de suite hatta inda al-mamalik ak ad-dawlatul usmaniyya des ottomans les ottomans ah est-ce que xam ne loolu da leen a dérangé léegi nan ngay mën a jëwee naan voilà ah oh kii que ne dans l'armée que ne mooy ñi nga xamante ne si kim day day day déranger lan la déranger te nga ne jullit nga Abdullah nga tudd Abdul nga tudd Ahad ah, Muhammad Ahmad nangam ak nangam Sulayman wal iyaadu billah kullu hada qawlu zuur waxu kàcce boobu ak nar waaw mooy li as as Éthiopie doon wax rahimahullah gaa yi kese la niru niru la noonu kese. looloo fa ne waaw te sax ci armée yow xoolal armée britannique hatta le sikh mooy ñi nga xam ne mooy euh, ñooñu nga xam ne d'origine inde lañ di sol kaala yooyu nga xam dañuy kaalawu saa su ne hatta ñoom da ngay gis ku nekk ci armée bi kaala moom du ñu ne dindi ko par force ak seen sikki bi tax moom dañuy yor sikki bi sa liberté am am am sa kii yéegi am nga garder si kii wala doo ko garder léegi ñun ñu ne réew yi jullit lañ nga gis suñu réew yi gën bon que leen bon ñu suñu dirigeants yi mais la ñu jariñ depuis bi nga xam ne ci lañ ñu ne am nañu suñu suñu indépendance yu yées yi nga xam ne jariñu ñu dara lan lañ doxal tous saa su ne ñuy jéem summeeku ci njàngale yonent bi alayhi salaam comme ni jaam bi summeekoo ci yéreem mais lan la ñu jariñ est ce que tax nañu avancé tey la ñu gën a retard wal iyaazu billah parce que dañoo jàpp fa jàpp ne noonooy tax ñu avancé wallahi duñu avancé waaw fa innama inda allah la yunaalu bi ma'siyati llah la ne fa yàlla waaw ngir ñun jullit ñi kenn du ko mën a jote ci mooy yàlla waaw wal iyaazu billah loolu day caaxaan waaw moo tax bu boobaa man bu dee ne loolu moom loolu la jaral na na la jaral bàyyi armée bi bu dee am nga ci choix waaw sa vocation la woon tu voulais être kii ñu imposer lool yow ba la sa diina jarale dara bakku wallahi loo bàyyi ngir yàlla ah wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa loolu la borom bi wax ci suuratu talaaq wa man yattaqi llah wallahi ku ragal yàlla ku teet yàlla di sàmmoonteeg ndigalam yi tey sori tereen yi yaj'al lahu maxraja problème bu mu dina ko utal issue de sortie ab porox ndoll bu mën a foo xam ne gaa yi moom wa yarzuqhu mu koy wërsëg min haythu la yahtasib moom masula yaakaar ne fii wërsëgam dina fi jóge waaye les hatta les analystes les les les les financiers ak ñi xam nan lañu dañuy dañuy jaaxle mais sa waay comment il fait voilà comment il a fait pour s'en sortir quoi nan la dafa génn ci qui ont pensé que c'était fini pour moom waaw ndax yàlla moo la teg loxo waaw boo bàyyee yi yàllay tere ndax yàlla du loolee gisoon bii weesu li Sayyidatu Aisha doon wax dégg naa ne saa du ko waaw manil tamasa ridallah bi saxatin naas kafaahu llahu mu'natan naas waaw booy sàkku gërëmu yàlla mais gërëmu yàlla ko pour nga jot ko foog nit ñi mer ne nit ñi mer borom bi moo lay fegal ayu nit ñi seen yi ñu lay waajal ak ak seen yooyu ñu jàpp ne mbir yi ci seen loxol nekk alors que déedéet inna al amra mbir yi dëgg dëgg yàllaa ko moom mbir ci loxo yàlla la ne waaye nekkul ci loxo euh, monsieur Paul wala monsieur Ngañ wala madame Mel Elisabeth wala Nogoy newul ci seen loxo wala yi ko waaw wala Johnson wala Jackson newul ci seen loxo waaw inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati borom mooy aji wërsëgalaatoo koon borom kattan ju dëgër ji kooku borom bi la du keneen waaw loolu lu am am solo la léegi nag bu dee ne dañ leen a njëkk ab dictature ngeen nekk ne par force yéen ñëpp a ciy dugg ku ci duggul daanaka sax ci armée bi wala boo ci nee bëgg engagé désengagé wu ñu ne la loolu nekk sinon dinañ la rey wala dinañ la nangam ak nangam yoo xamante ne bu boobaa irtikaabu axafu dararay ni ngay def waaw nga bàyyi nga def li wax xanaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul woon Seydina Ammar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw keroog bi nga xamante ne nii ci la ko ah al imaam euh, moom la ko Quraysh al kafara al marada daal di tegee metti yañ ko tegoon ci duma yi nga xam ne moom lañ ko doon duma ngir mu génn ci lislaam ji nga xam ne moom la newoon waaw Allahu akbar est suñu borom keroog bi nga xam ne ci lañ ko ne weddil mu wax lañ ko bëggoon a wax daal wax loo xam ne jaaduwul ci xaq yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye ak borom bi lan la ko borom bi wax hein lan la ko borom bi wax lan la ko ne saa salaam wax kayfa wajadta qalbak ne ko nan nga daje sa sa xol man nga daje nan nga trouver sa xol ba nga bañ lay forcer ngay wax loo xam ne jaaduwul ci man ak ci borom bi ak man mu ne wajadtuhu mutma'innan bil iman masula deñ sama xol di dal ci gëm yàlla yonent bay saa saam ne ko fa in aadu fa'ud buñ delluwaatee di la torturer di la buggal ngir nga waxaat lu mel noonu te la wax loo xam ne képp ku gërëm wax loolu tat màndiwoo force wuñ la nekkoo cas de force majeure wala yu mel noonu boo ko waxee yow loolu dalay lay def yéeféer ci saas yore saa salam ne bu ñu delluwaatee ci liñ doon def nga delluwaat wax li nga wax suñu boroom wàcc ca suuratu nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman waaw ba mu des ki nga xamante ni dañ koo forcer fekk xolam mu ngi dal ci ngëm yàlla waaye ki wàllay jàppe dara walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim allah wa lahum adhabun nga xam ne moo taamu neex ak kéefër ak waxu kéefër ak doxalinu kéefër waaw ubbi ju xolam ubbil ko xolam mu féex ci ñooñu la sànjum yàlla di dal seen kaw muy tukkee ci yàlla te dina leen ñeel ëllëg adhabun adhim mbugal mu mag mu mbugalum waaw bu dee dañ laa force manoo def leneen nee nañ par force bu boobaa nga def loolu waaye sa xol yow ne ne boo amoon choix de doonoo koon mais loolu mooy boo amee choix bu dee ne bu la neexee nga nga bàyyi da ngay bàyyi seeti leneen lii mooy dëgg waaw lii mooy dëgg am na beneen affaire boo xam ne li ak cheikh al éthiopie doon wax te ñu gisoon ko rahimahullah ci galgalu shaytaane yeeg seen mbokk yeeg ñi nga xam ne ulama suu boroom xam-xam yu ñaaw yi yu mbon yi nga xamante ne ñooy ñëw di jéem a daganal maa harrama Allahu wa rasuluhu li borom bi tabaaraka wa taala xaraamal yonent bay saa saam xaraamal ko ne xaaliful yahuud xaaliful majuus xaaliful mushrikiin wutalee nag mushrikuuna yi ah wa qassu shawaarib wa ahful lihaa waaw ahfu shawarib wa a'fu wa a'fu liha voilà wutalee nag mushrikuuna yi wutalee nag majuus yi ah wàññi leen seen naandu yi te ngeen sëqal bàyyi seen sikkim yi mu sëq loolu a bay saa saa wax hatta buñ la nee ñi doon wax ne voilà jamono jooju xam nga boo gisee parce que yeneen saa salaam li taxoon mu digle ko c'était pour wuuteeg ñi nga xam ne ñoo yahuud yi ak majuuseeg yooyu ndax taa yooyu ñoom dañ doon xuuf seen sikkim yi léegi nag comme que ñoom gis nañ ne ñoom dañ koy bàyyi noonu kon léegi ñun li war sax jamono jii mooy wuuteeg ñoom takul moom boobaa mooy dañoo war a wat xam nga waxoon nañ la loolu kadib la waaw li ëpp ca musrikuun ay addina bi dañuy koo ci jël nag minal yahudi boo ci génnee yahudi boo ci génnee waxoon naa la boo ci génnee euh, euh, rabbin yi hatta chrétiens yi boo ci génnee prêtre yeeg yooyu ak ñenn yoo xam ne ñu ñu ñu ñu ñu ndaw lañ mais ñooñu ñëppay xuuf ñu bari xuuf léegi lan lañ lay mën a wax ne. looloo taxoon du dëgg te tamit benn affaire bi ñu bëggoon a préciser foofu mooy amul kenn ci ñoom koo xam ne def na li yonent bàyyi saa doon def kenn xatta ñiy bàyyi certificat bi xoolal monsieur le rabbin monsieur le rabbin boo ko gisee ah way waaw nga ne ah le rabbin waaw <laughs> waaw pour le ñi xamul luy rabbin ndax du dëkku ñoo ñoo xam ne daa bay yahuud mooy bon rabbin mooy comme ni imam bi nekk imam ñu ne mosquée bi kii mooy l'imam euh, église bi ñu ne monsieur le prêtre prêtre bi mooy mooy mooy officier mooy diriger prière yeeg yooyu ak office de dimanche yeeg yooyu ak pak yeeg mel noonu ci yahuud yi ki nga xam ne mooy taxawoo loolu moom lañ naan rabbin voilà mooy le rabin le rabina mooy l'imam mooy mooy seen collège bi nga xam ne moom la kii wala euh, le rabin mooy kooku quoi Euh, mooy jiite julli yi seen ñoom ni ñuy jullee ci seen synagogue yeeg yooyu te tamit yenn cérémonie yu bari moo koy def euh, mooy mooy daal liñ naan bu doon ci julli ñi mooy équivalent liñ naan imam waaw imaamu jàkka yu mel noonu léegi dañ na ne ñooñu amul kenn xool leen xoolal chrétiens yi nga xam ne ci prêtre yi wala hatta minal babat bawaa baabaay yi muy pape yi ak ñooñu amul kenn koo xam ne def na lu niru lu yonent saa sam doon def même bu dee dañuy bàyyi seen même bu dee dañuy bàyyi seen fikki mi tuñu ko wat xoolal bokkuñu mooy boo gisee seen naanu yi dañ koy bàyyi noonu muy seen moustache yi day sëkk tamit teg ci mais wàññi ay moustache bàyyi karaw sikki euh, mu sëkk comme ni ko neen taasaan doon defe te digle ko loolu c'est très rare mais mu amul mais man masuma koo gis ci ñoom waaw masumaa gis ku def ci ñoom ku mel ni li yonent sallallahu wax mooy bokkuñu sëqal bi bàyyi bu sëq loolu man nga ne ñoom dañuy def loolu waaye wàññi moustache boole koog loolu laale ne ne man gisaguma ko ba léegi neew man ak amul waaw nga xam ne rasulu rabbil alamin allahu akbar waaw allah li ibadihi moom la borom bi bell ngir mu ñëw ci jaamam yi ngir xamal leen lan mooy sunanul anbiya li nga xam ne mooy eh, ni yonent yi alayhi salaam seen fitra te yonent yëpp alayhi salaam nii lañ meloon waaw képp ku ci yàlla mayoon sikkim noonu nga meloon waaw waaw xoolal eh, li koy wane te suuratu Taaha keroog Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la dem rendez ba mu amoon ak boroomam tabaaraka wa taala ne Seydina Haarun di frère uxluf nii waaw ne ko euh, wutuma sama gannaaw waaw ci waa banu wutuma seen sama gannaaw waaw maa ngi dem nag di ñëwaat l'intérim bi doxal ko léegi ba nga xamante ne loolu am na Seydina Muusa ba mu demee entre temps Saamir yi ñëw Muusa Saamir yi waaw muy lanti Muusa bi alayhi salaatu wassalaam bu mag bi bi mu ñëwee daal di nax gaay ci gàttal ba def leen ñuy ñuy ñuy jaamu ijl ga yëkk woo ca or mu mer Seydina Muusa dafa ñëw bi mu leen gisee dafa mer waaw fa raja'a Muusaa ilaa qawmihi ghadbaana asifaa waaw ghadbaana asifaa qaala yaa qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan afataala alaykum al-'ahd am aradtum an yahilla alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi waaw ba pare ne leen maa ngi dem da ngeen ñëw dab ma gaa yi dem faarawuñ ko ñëwuñu sax far ñu ut li nga xamante ne ab yëkk bu leen Muusaa Saamiri jox ñu nekk ca waaw wal iyaadu billah <laughs> waaw léegi nag bi lool xewee Seydina Muusaa bi ñii lan la def dafa ñëw ah comme que ki fi bàyyi woon mu war koo toogal intérimam gis na ne ah la amul woon ba ma fi newee am na gannaaw sama gannaaw tam moom moo waroon a doxe li ma newee woon ba lii du fi am bi mu ñëwee nu def dafa mer dama ñëw ne yaa Haaruunu maa manaka maa manaka iz ra'aytahum dallu alaa tattabi'anii afa asayta amrii waaw te bi mooy wax waxul noonu rek ah dañ ñëw ne mais Haaruun ah mais maa manaka mais lan moo la aaye lu la tere woon iz ra'aytahum dallu bi nga leen gisee ñuy dévier nii ni jaabu nga yëkk bayyi fi borom bi. lan moo nag tere nga nga taxawoon ba nii am mais léegi nag ah allah te tamit yi da nga maa toppatul avant saytu amri da ngaa mooy sama digal bi ma la waxoon ne la taxawul sama gannaaw te loolu bi mu koy wax mooy dafa saisir woon li nga xam ne daf koo daf koo këccoon téye ko noonu Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam tellement ni mu mere woon loolu mooy nit ku fiir ci ngëm yàlla nit ku fiir ci tawhid bu gisee shirk dañ il il sort hors de lui waaw mu poñe ko téye te bi koy téye dafa téye sikkim bi boole waale ko ak yé ak yére bi ah, yow da ngay wax lu amul ma ne ndax lan wax Seydina Haarun tontu ko ne ko qaala ya ibna umma la ta'khudh bi wala bi inni xashiitu an taquula farraqta bayna bani israa'iila wa lam tarqub qawli voilà dana ko ee eh, sama doomu yaay Seydina Haarun tempéré néewul rek fël loxom wayow doomu bàyyi nga wayow doon laaj bara ngay kii way humul anbiyaa Seydina Muusaa Seydina Haarun comprendre na lu tax mu doxale nii comprendre na lu tax mu mer da mer ngir yàlla noonu la yonent bay saa saa meloon kaana yardabu lillah wa yarda lillah kama qaala Aïsha qaalat Aïsha radiyallahu anha yonent bay saa saa dafa nekkoon dong di mer ngir yàlla waaye di gërëm ngir yàlla yonent yépp noonu lañ meloon moo tax Seydina xam na li tax mu mer mooy lu ñaaw lii mu gis te moom moo njëkk a ñaaw ndax moo ko njëkk a gis mais lu ci man benn nit la te ñoo moom porte bi waxu Seydina Muusa am ci waa banu Israël alayhi salaatu wassalaam moom waxam amul ko porte boobu waa banu Israël Seydina Muusa lañ gën déggal ko moom xam na ko mais tere na leen mu ne ko yabna umma i eh sama doomu ndey la taxuz maa ngi lay ñaan nga bañ a jàpp bi lihyati yi sama sama sama sikkim bii nga xëcc nii téye ko wala bi ra'si mooy bopp beeg bi la téye ne ko lan moo tax ba may lay kii xanaa wax li mu waxoon mu ne ko maa ngi lay ñaan rek sama doom nday ñoo bokk ndey ak bul téye sama sikkim ak sama bopp mooy sikkim mooy sikkim bi la téye woon di wane ne yonent yàlla sax noonu lañ meloon voilà <laughs> waaw te ñooy seen sikkim bu yonent saa sax loolu la wax fii allahu akbar ihfa'u llahi ashratun min al bopp min al waaw waaw tere naa leen de ñoo ma déggul waaw waaw walam tarqub qawli faala wu ñu bàyyiwul xel sama wax wax naa leen ko waaw moo tax borom bi ne Haarun waxoon na leen lu njëkk waaw wa laqad qaala lahum Haarun min qabl Seydina Haarun waxoon na leen lu jiitu de waaw ne leen ah innamaa futintum bi yaa qawm innamaa futintum bi wa inna rabbakum ar-rahman wa ati'u amri waaw doxoon borom bi ne bu Haaruna alayhi salaam Seydina waxoon na leen bu njëkk waaw <laughs> ne leen ah, samay mbokk lii nii fitna la ak bokkaale la borom bi nag moo leen di seetaan ngir xool seenum gëm nan lay demee waaw saabir yi ñëwewul ci loo xam ne daa forcé yàlla ci dogalam déedéet borom bi namoon loolu xew mu génn Seydina Muusa seen biir alayhi salaatu wassalaam ngir nag natt waa banu Israël yëg leen ne wa inna rabbakum ar-rahmaan kii seen borom bi ngeen war a jaamu war ko wéetal war koo sujjóotal war ko toroxlu kooku mooy ar-rahmaan ki fees dell kiir ma ne fattabi'uuni waay waay topp leen sama wax man Haaruun wa atii'u amri topp leen sama ndigal bi ma leen di digal gaa yi ne ko qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hattaa yarji'a ilaynaa Muusaa waaw mooy liñ doon wax moom waxal waxu Seydina Muusaa moo pon ci ñoom que moom waaw boo tax ñu ne ko waaye dara lañ ñun daal yëkk wii ñu Muusaa Saamiri defal ci la ñuy nekk waaw ci lañuy ñuy nekk daal di ciy boob ba Muusaa bi ñu dikkal waaw kon biñ ñii lan la. yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si yi wan ne c'est ça waaw loolu moo doon sunnaa yonent yàlla bu saa saa ñii dañoo royukaay yi waaw laysa bi Paul wala Mendes mi nga xam ne gëmul dara wala mi nga xamante ne mooy keneen ak keneen wala xatta Ayman wala tur yi ñu am même bu dee xatta koo xam ne Muhammad la tudd mais doxalul li Seydina Muhammad saa sam nee woon ñoo taxul ñuy wax kon loolu lu am am solo la waaw kon nag tey bon fitra bi waroon a gis muy euh, li nga xam ne mooy farqu ras waaw farqu ras dañ koy bàyyi bii di ñëw <laughs> nga ne ma luy farqu ras ma ne waxoon naa ko ba ma naan euh, bii passé daa mel ni waxuñu woon yit li muy tekki waxoon nañ ko mais moo ci tegu insha allahu taala ak ghaslul barajim ak al intidah ah, bii di ñëw farqu ras moom lañ bëggoon gis léegi mais